أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw ci suñu fukk ak fukk ak benneelu bind bi ñu ñëw ci fi boroom téere bi di waxee ni wala yaxillu lahu an yafcala ficlan حتى يعلم حكم الله ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان te ñëw tey ci fi boroom téere bi di waxee ni kat wala yaxillu du dagan lahu ñel mukallaf an yafaala mu jëf fi'lan ab jëf xataa yaalama lu dul mu xam xukmallahi ate yàlla fii si jëf ja mu ni kat daganu ci mukallaf muy def dara dara dara benn jëf jëf bu mu mënti doon jëf bu mu mënti ci xeetu jëf bu mu mënti doon moo xam ci wàllu jàmm yàlla la wala ci wàllu jëflante lu mu mënti doon lu mu xam ni kat lan la ci yàlla wax mu xam ate yàlla ci loolu ndax looy def danga war a xam ba xam lu lu ñu tere la wala lu ñu sib la wala lu lu war la wala lu ñu sopp la wala lu lu dagan la bal na si juróom yi lépp looy def lu nekk danga koo danga ko war a xam koo war a xam mu ne nag su ko xamul su fekkee xamu ko balaa mu ki dugg kon na yes alal ulama moo tax ma ne wa yes alal ulama na laaj boroom xam soo xamul nga dem laaj boroom xam-xam yi boo laaj boroom xam-xam yi ñu wax la lool lan la ba xam dañ koo tere wala dañ koo sib wala dafa dagan wala dañ koo sob wala dafa war ñu boo xam ne daal da koy leeral wala ko leeral nga doo xam ba xam da nga koy def wala doo ko def mooy tam bu laaj boo xam-xam ba pare nag boo xam-xam da koy laaj mu wax la waaye tamit soo roy na nga roy bil muttabi'ina li sunnati Muhammad ñu topp sunna yéen saa salaam ndax nit ki mën naa ne xam-xam am xam-xam waaye du topp sunna yéen saa kon su amee xam-xam te topp sunna yéent bi bul ko rëy mën nga koo laaj mu wax la waaye itam nga dem def li yéent bi saa salaam moo tax mu ne wa yaqtadi nay roy bil muttabiina si ñiy topp di sunnati muhammadin ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni hmm? nay topp ñoom wa yaqtadi sunna sunna muhammad sallallahu yal na yàlla dolli xéewal alayhi ci moom wasallam ak mucc mel mu mel ni sax borom tey danga koo laaj ñen ñooy topp sunna sunna sunna yéen sansal ñen ñoo koy topp ñen ñoo koy topp danga ko laaj mu la tontu baa ngi nii ñuy topp sunna yéen sansalam ñoom ñoo ñii nii ñoom ñi nga xamante ni ñaari melokaan yi dafa nekk si ñoom mooy bu njëkk moom mooy alladina ñoo ñi nga xamante ni yadulluuna dañuy tegtale ala taatillahi ci topp yàlla wa yuxadiruuna ñuy wattandikuloo min itibaaxi seytaane ci topp seytaane mu ne kon ñi topp suñuy suñuy sansalam comme ni ko waroon téye fire ñaar lañu mooy ñoo xam ñi nga xamante ne ñoom dañ lay tegtale dañ lay tegtal ci topp yàlla ñaan la def toppal yàlla di la tegtal loo xam am topp yàlla la boobu mooy seen premier melokaan ñaareel melokaan moom mooy ñoom dañ lay wattandikuloo topp seytaane dañ naan la bul topp seytaane te ne que lii bu ko def nax lii kat seytaane moo koy santaane kon loolu moo tax borom téere bi daan ni kat wala yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yafaala mu jëf fialan ab jëf xatta yaalama mu xam xukmallahi yàlla fii si jëf jooju wa yasala nay laaj boroom xam wa yasala nay laaj al-ulama borom xam-xam yi mais laaj borom xam-xam yi su fekkee xamul bu bu laajee ba pare wa yaqtadi muy topp bil muttabiina si wa yaqtadi nay roy kon nay roy bil muttabiina si ñuy topp li sunnati muhammadin si sunnay muhammad sallallahu yal na yàlla dolli xéewal alayhi ci moom wa sallama ak mucc ñooñu kat alladina ñooy ñi nga xamante ni na dañuy tegtale ala taatillahi ci topp yàlla wa na ñuy watandikuloo min itibaaci sheytaani ci topp sheytaane moo tax ni bokk na ci xaram ñaar fukk ñaar fukk juróom-ñaareel bi moom mooy nga def loo nga def dara te xamoo lu ci sharia santaan lu ci sharia wax ci ci fiini fi borom téere bi di waxee ne wala yarda li nafsihi ma radiyahu lmuflisuun alladina daat acmaaruhum fi gayri taacati illah fa yaa xasratahum wa yaa tuula bukaa'ihim yowma alqiyaama wala yarda li nafsihi ma radiyahu lmuflisuun alladina daat acmaaruhum fi gayri taacati illah tacaala fa yaa xasratahum fi borom téere wax ni wala yarda bu mu gërëmloo li nafsihi ñeel boppam maa la nga xamante ni gërëmoon na ko almuflisuuna ñuy sisir ñi borom téere fi mu waxee ni kat bu nangul nangul boppam loo xam li nga xamante ni ñu ñuy sisir ñi dañ koo nangu woon loolu kat bu mu ko nangul boppam mel ni kat kan mooy ko ñu saisir ko ñu saisir pour ñu firil la ko firi bi gën a jege pour nga gën koo mën a comprendre moom mooy dañ naan la kat ku ñu ku ñu ku ci misaal moom mooy koo xamante ni kat dafa am ñu amee te amul lu mu leen jël alalam daal koy jaay fayee ko ñu fayee ko ñi nga xamante ni ñoom la ñoom la amee bor ku ñu saisir yenn saa bi mu ko laajee saxaaba yi saxaaba yi dañ ko ku ñu saisir mooy ku amul dara. ndax ndax ci arab al al iflaas ñàkk lay fi al faqr moo tax ñoom ñun ko mooy ko xam te amul dërëm amul bagage amul dara yenn saa ku ñu sama xeet mooy koo xamante ni dafa ñëw yomal xiyaama indaale ay julli ay woor ay azaka daf ànd ak loolu lépp xasoon na kee lekk na alalu kee tuuroon na deretu kee dóoroon na kee ñu daal ci lool nag ñu daal jël ay yiwam yëpp daal koy séddale ñi nga xamante ni ñoom la tooñoon bu yiwi jeexee ñaari jël bàkkaaru ñi bàkkaaru mu tooñoon daat ko koy sànni daat ko koy jox su ñu paree ñaar koy jël moom daat koy jël sànni ko safara ñu sànni son daal ni leen kii mooy ku ñu siisi sama xeet ñu xool nag boroom téere bi tamit moom nu mu firee ku ñu saisir boroom téere bi moom ni mu ko firee moom dafa ni ñu saisir alladina ñooy ñi nga xamante ni daacat sànku na amaaruhum seen dund fii gayri taatillah ci lul topp yàlla mooy ñaante seen dund yépp dañ koo sànk ci lul topp yàlla taala bu kawe bi bomoom téréb daan ne fa yaa woonaa seen takku takku moom mooy rëcc bu méttee méttee métti wayaa tuula bukaa'ihim ak seen yàggu jooy yowmal qiyaamati bisu penc mais bisu yowmal qiyaama moo tax ki ñu saisir kon ni nga gisee mu mooy kon moom mooy ki nga xam te ne tey dundam yépp daf koo sànq ci mooy ci mooy yàlla mooy yàlla ne dundam yépp sànq na ko ci mooy yàlla mu xës ba dem ba yowmal xiyaama ba demee ba yow xiyaama daal xam ne sànq na dundam lu la mu woon def baax yépp sànq na ko bu dee lu baax la defoon tamit sànq ko ci ay tooñ mu ñëw nag di rëcc ndax gis na ñi daan topp yàlla di def lu baax mu gis seen ak seeni tiyaaba mu gis ni kat moom moom ay ay bàkkaaru jàmbur bàkkaaru ñoom daan tooñ su waa foofu ñu muy mujj day rëccu di jooy rek te du ko amal benn njariñ moo tax kon doomu aadama bi nit ki war naa far lu mu mën ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu topp yàlla bu baax a baax moo tax mu ne boo ji xaraam yi ñaar fukk juróom-ñetteel bi moom mooy mu gën nangu li nga xamante ni si jigéen ñi moom lañ nangu woon ñu ñëw ci borom ba léegi ñu continuer léegi ñu continuer fi nga xamante ni moom la borom téere bi di tëjee te muxaddima bi xamante ni mu ñaan da boo xamante ni moom mujj ci muxaddima bi borom téere mu ngi wax ni nasalullahu nasalullaha subhanahu wa taala أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت مينان نسأل الله من يان يالله subhaanahu tudd na sellam wa taala te kawe na an yuwaffiqanaa mu dëppale ñu littibaaci sunnati nabiyina ci topp sunnay suñu yenent wa shafiicinaa ak ki ñuy ram wa sayidinaa ak suñu sang muhammadin muhammad sallallahu yal na yàlla dolli xéewal alayhi ci moom wa sallama ak mucc boom tere muy naan mu ngi ñaan fii te ndax ñaan moom mooy yuuru jaamu yàlla te yu bépp mbir moom mooy moom mooy li ci gën a tedd loo tax borom téere bi mu tëjee mu muqaddima bi ci ab ñaan ñu ñaan yàlla mu dë mu dëppale ñu mu dëppale ñu ci topp sunna yéen saa salaam ndax ndax sunna yéen saa salaam moom mooy yoon yoon moom mooy yoon bi nga xamante ni. ci lañ mën a jaar pour mën def lépp lu ñu yàlla mm, sant bàyyi lépp lu ñu tere ci wàllu mooy mooy yoon bi nga xamante tamit ci lañ mën a jaar ci wàllu jëflante ak wàllu jaamu yàlla ak bépp mbir ndax suñu topp suñuy sensem tam dafa nekk loo xamante ni dafa dafa war daa war ci nit ki mu def ko loo tax yàlla daan wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xamante ni moom leen moom leen bi indil ni ngeen ko jàpp lu mu leen tere tamit ni ngeen ko bàyyi yàlla waxaat ci beneen ci beneen aaya man yuti ar rasula faqad ataa Allah ku topp yonent bi topp na yàlla mu waxaat faneen dani daan yàlla waxaat faneen daan ni wa ma yantiqu anil hawa yonent bi du tudd mukk ci bànneexam ñu baamtuwaat di borom téere bi wax fii nasalullaha mi ngi ñaan yàlla subhaanahu tudd naa ah, tudd naa sellam wa taala te kawe na ay wafiqanaa mu dëppale ñu littibaa ci topp sunnati nabiyina sunnay suñu yonent wa shafiina ak ki ñuy ràmb wa sayidina ak suñu sang muhammadin muhammad sallallahu yàlla na yàlla doori xéewal alayhi ak mucc